ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu zakaa axkaamu zakaa ci jotaay bii ñu génn ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci axkaamu zakaa walillahi alxamdu wal minna Euh, ñu ngi agsi woon jeexaloon nañ shuruut yi jeexaloon nañu shuruut yi ah tey nag insha allah ni ñu ko dige woon ñu waroon a dugg ci lu bees ginnaaw bi ñu gisee liy wër wërloo ci zakat ak charte yeeg yi jëm ci wàllu kiy joxe zakat condition wu kiy joxe zakat ak condition yi waa ji nga xamante ne ni mooy alal ji muy joxe condition yi nga xam ne ñoo ci war tey ñu waroon a gis nag te gisoon nañu ci condition yooyu yan façon alal lañuy joxe zakat loolu nag ñu gisoon alal yooyu nag boo fàttale ko woon muy an naqdayn muy ñaari monnaie yi te composé woon jamono yooyu bi nga xam ne ci la ko ash-shari'u salawatullahi alayhi di taxawal moo doon adh-dhahab wal-fidda moo doon or ak xaalis wurus ak xaalis loolu di ñaar mu am leneen ci côté mbay mi muy alxintatu muy li nga xam ne mooy froment wa muy orge wa muy dat di tàndarma ak yi nga xam ne moom lañ waxoon ne da ciy bokk muy lépp loo xam ne ci li gën a dëgër maa huwa kullu ma yuqtaatu wa yuddaxar lépp loo xamante ne nii dañu koy dunde te dafa mën a conserver boppam côté an naqdayni waxoon nañu suñu monnaie locale yi ndax ñoom as-samaniya lañ taxawee woon comme ni mooy dañu am valeur fiduciaire comme ni nga xam ne noonu la ko or ak xaalis doon jouer ko or xaalis doon jouer mu am beneen loo beneen mooy loowu zahab ak fidda bu jëloon ay tiroir exemple def ko ci wàllu tiroir dama yor ay tiroir yoo xam ne ci lay ranger bu nekk ci yi muy az-zahab wal fidda ñu jël tiroir numéro un tiroir numéro bi nga xam ne euh, ci lañu def tiroir numéro un ci lañu dugalaale suñu monnaie locale yi ci lañu dugalaale suñu monnaie yi tiroir numéro deux ñu dem ci wàllu li jëm ñu tëj tiroir boobu ginnaaw loolu ñu jàll ci beneen tiroir muy tiruwaar numéro 2 tiroir numéro 2 fa lañu def li jëm ci zakatul az-zuru'i muy zakatu li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu mbay mi comme yiñ la waxoon sànq alxintatu wa sha'iru wa tamr waaye wal uruzu wal mil wal qamhu ak yi mel ni ñoom bu mel ni ceeb ak ñoom dugub ñu dugal ci tiroir boobu ñu tëj muy tiruwaar numéro 2 bi ci tegu muy muy tiruwaar numéro 3 ñu def fa li nga xam ne mooy almawashi muy les troupeaux les animaux domestiques yi nga xam ne ñoom lañ mën a génne zakat muy al ibilu chameau ñoom dromadaire ak ñooñu gëléem wal baqaru ak nag vache ak ñoom ñooñu ak alxanam ñoom xar ak bëy ñu dugal foofu tëj tiroir numéro 3 ubbi tiroir numéro 4 tiroir numéro 4 anañan ñoo fa ne muy ñi nga xamante ne ni mooy urudu tijaara mooy yi nga xamante ne dañu koy exposé di ko jaay ci cosaan ñoom zakat warul woon ci alal yooyu waaye bu ma ko jëlee di ko jaay aa ah, ci la zakat nag war ci alal yooyu le yi nga xam ne maa ko gaaral nag di ko jaay di ci shiraawu aka bayu di jënd ko jaay teg ko ci marché bi bu boobaa nag teg ci marché bi nag tekkiwul ma dem ba ca marché central bu Pikine teg fa samay kii di jaay déedéet même bu dee sama kër laa ubbi boutique c'est pareil wala je transforme ma chambre en une boutique benn la yàgg ki ko tegoon ca biir Touba Sandaga yi na yem wala ki ko teg ci Colobane wala ki ko teg ci marché marché léegi bu ñu amee yii ginnaaw lii yépp tiroir am na tiroir bu ñuy teg ca wet ga cinquième muy li jëm ci rikaz loolu dinañ ko gis après dañ koy teg ca cinquième lii mooy façon yi nga xam ne nag walillahi alhamdu wal minna insha allah tey lañuy commencer nag dugg ci faram-fàcce bi ci toj wuy wi mu leer waaw mooy tey la mbir yi war a tàmbalee leer mooy bu tiroir par tiroir lañuy jël kon tey suñu tiroir numéro un mooy ban ah yéen a ngi war ca wax leen ma dégg lan alxubub déedéet xanaa suivre woon alxubub ñooy pepp yeeg céréales yeeg mooy yi jëm ci yooyu déedéet mbay mi non njëkkew woon lool waaw ah, il faut li ñu waxoon ñu koy jàppe noonu waaw parce que incha allah nii ñu ko waxe par noonu lañ koy defe léegi ma répété or ak xaalis tiroir numéro un ak yi jëm ci ñoom monnaie yi tiroir numéro deux alxububu wa zuruu wa zaru wa thimar mooy li jëm ci pepp yeeg mbay meeg récolte yooyu tirwaar numéro trois al ibilu wal ghanamu wal baqar mooy ñooñu tiroir numéro 4 urudu tijaara mooy yi nga xam dañ koy exposé ngir jaay ko tiroir numéro 5 ñu teg fa arrikaz mooy alal ji nga xam ne trésor la yu ma jële ci suuf kon nag nasalullaha an yusaddidana wa naqulu kama qaala sayyidina Muusa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli seydna muusa ibn imran alayhi ala nabiyyina wa alayhi salaatu wassalaam keroog bi ko suñu boroom dénkee mission bu bi nga xam ne du mission bu ndaw yónni ko ci ki nga xam ne mooy Firawna mi nga xam ne innahu tagha ak mbeewam moom la pharaon jéggi na dayo mu yónni ko foofale te am na lum fa jot def ah mu ne moom Seydina Muusa mu ne kon nag mission bi xam na ne bu ndaw ndax suñu boroom teste na ko ca at-Tuur al-Muqaddas fi fi al-Waadi al-Muqaddas Tuwa ba ne ko bul daw ndax man ñi ma yónni duñu daw fa man déedéet ba mu xamee ne mission bi noonu la diise mu ne rabbi shrah li sadri ah kuy wax ak firawna mi nga xam ne taxaa ku yàlla jox nguur nu mel ni na amul woon ci jamono nekk koo xam ne ku ku pare na ngir damm ñi nga xam ne gëmuñu ko ñi ci jiit ki ci jiitu muy seydna Muusa aleyhi salaatu wassalaam léegi nag ah loolu nag moo tax mu daldi laaj mu daldi def ñaanam yoo yële ne rabbi shrah li sadri mu ne rabbi sama boroom ishrax lii sadri yal na nga ma leeral sama dënn ba mission bii mu leer ci man ba pare leer naññ te tamit sama dënn yaatu nga leeral ko mu yaatu ba lépp lu ma ci góobe rekk man koo gar sama dënn mën a supporter yu bari ma bañ a nekk ku xat xol walla kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik ndax kat nit kiy woote bu dee ne dafa gaaw a mer xool bi tàmm gaaw a gaaw a tàmm mbàq tàng mbaq ah gaa yi de duñ fa bari léeg-léeg waaw wala ñàkk pexe la bu ñu amee pexe jóge fa nekk ci leneen kon nag mu ne rabbi shrah li sadri wa yassir li waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli hein wayassir li amri nga yombalal ma sama mbir ñu nit dañu naan suñu borom yal nañu yokk ubbil suñu suñu dënn yaatalal ñu suñu dënn waaye wa yassir li amri mu daldi ñuy yombalal suñuy mbir waxlul uqdatam min lisaani ak fas-fas bu mënoon a nekk ci suñu làmmiñ ba suñuy wax du leer yal na ko buur yàlla tekki bu ko defee ndax bu deñee rek yafqahu lii nit ñi dinañu comprendre bu may wax dinañ comprendre li may wax waaw kon nag ah ñu ne loolu la ñuy wax kon incha allah nañu ubbi tiroir bu njëkk bi nañ leen ubbi tiroir bu njëkk bi muy az-zahabu wal fidda az-zahabu wal fidda mooy or ak xaalis ñoom nag ay monnaie lañ yoo xam ne jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam dañu ko xamoon dañu ko xamoon te ay mone yoo xam ne da leen doon jóge fan tuddoon nañ ko fan yee ci ñaari empire yu mag yi séqoon arab yi muy l'empire romain byzantin ak ñi nga xamante ne ni mooy l'empire perse muy l'empire perse bi nga xam ne ci la arab yi loolu même avant yonent bi alayhi salaatu wasallam di feeñ monnaie yooyu dañ koo amoon doon ci utiliser mu jóge ci monnaie pays yu grande puissance yooyu arab yi ci lañ doon jëfandikoo waaye ñoom or bi ci forme luñ doon wax diinaar la diinaar la tuddoon pluriel bi di dana danaaniir kanta xaalis di argent wurus xaalis boog moom xaalis moom moom lañ doon wax dirham pièces yi ñu ko doon def buñ ko defee pièces pièces yooyu lañ doon wax dirham plurial darahim te tamit non seulement l'empire perse ak kii mais pays yi leen dëkk yi leen waroon dañ doon utiliser mono yooyu nga xam ne ci grande puissance yooyu di Rome waa al-Furs ah ca la doon jóge ca la doon jóge léegi bi nga xamante ne nii mais nag monnaie yooyu tolloowuñu woon ah. yii dañoo ginoon a diis yenn yi yii gënoon a woyof yeneen yi dañoo amoon nag luñ ko doon nattee bi nga xam ne ci la lislaam ñëw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bi nga xam ne ci la ñëw fekk fi yoo yële moom lañ doon jëfloo moom lañ doon jëfalante ci wa moom lañ doon utiliser ci jënd ak njaay ba moo tax atte yi wax ci zakat nii gis nañ atte yii di wax ci zakat dañ koo teg ci al fidda ak al zahab comme li nga xamante ne nii moom lañ ko tudda woon bi ñuy gis alal yi façon alal yi nga xam ne moom lañu ñuy génne li nga xam ne mooy zakat këne alquran tudd na ko ci suuratu tawba bim naan walladina yaknizuuna aldahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bashirhum bi'adabin alim gaa yi nga xam ne ñooy rënk or xaalis bi te duñu ko dépenser ci yoonu yàlla bégal leen jox leen la bonne nouvelle ci mbugal mu tar moo xamante ne mu ngi leen di xaar te dina leen dal euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ciy wax lu bari kon ñu xam ne zakat al-dhahab wal fidda lu sharia teg la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag sunna moo fixé ñaata lañ ciy génne ginnaaw bi ñu xamee lool ana man bu ma amee or pour l'instant monnaie nationale yi nañu ko tegani ndee nee waxuñ ci yooyu dinañ ci ñëw après mooy or pur ak xaalis pur bu ma ko amoon ana yow alal buur yàlla dafa ñoŋal dafa teral doomu aadama ñoŋal ko ñoŋal ay mbiram kenn waru cee toucher dara lu dul ci dalil ana lan mooy sa dalil ma ne la wax naa la sànq aaya boobu waaye yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax ci xadiis bu siiw boo xam ne rawaahu shaykhaan ani al imaamu al buxaariyu muslim ibn al xajjaaj an-Naysaburi rahmatullahi alayhima alayhi salaatu wassalaam fekk mu ngi doon lim muy xadiisu seydna abu said alxudriyu radiallahu taala anhu boo demee ci saxi imaamul buxaari baabu zakaatil wariq baabu buntu zakaatil wariqi li nga xam ne mooy zakaatu alwariq lan mooy alwariq dinañ ci ñëw léegi te tuddoon nañ ko tamit ci jataay yële weesu waaye dinañ ko tuddaat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane fekk mu am xadis bu muy wax ci biir mu ne wa laysa fii ma duuna xamsi awaaqin sadaqa wa laysa fii ma duuna xamsi awsuqin sadaqa doon laaj nisaab waxoon nañ la bu ci nekk ci bokk na ci charte yi mooy mu am nisaab seuil imposable mooy li ñuy njëkk a gis kon gis nañ dalil buy wone ne dañ koo war a joxe mooy li alquran wax waaye mooy li alayhi salatu wassalaam wax ne ma min saaxibi kanz te e, loolu tuddoon nañ ko tuddoon nañu xadiis boobee bi nga xam ne ci la ne woon ma min saaxibi dahabin wala fidda laa yuaddi minha xaqaha illa ida kaana yowma alqiyaama sufixat lahu safaa'iha min naarin fa uxmiya alayha fi naari jahannama fa yukwaa biha janbuhu wa jabinuhu wa dahruhu kullamaa baradat u'idat lahu fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana ila axir al xadis xadis bi xam nga doon nañ ko fan yee mooy xadis boo xam ne rawahu shaykhaani wa kadhalika al imaamu abu daawud as-sijistaani na ko noon al imaam ibn abi ak al imaam ibnu mardawayh rahmatullahi ala al jamii daal dinañ koy solo waaye dina ñëw ci xadis boobu pour wax ñi nga xam ne ñoom mooy waxoon nañ loolu la ñuy mujjee mooy ñi nga xam ne mooy xikma bi nekk ci joxe zakat problème bi nar dal ñi nga xam ne duñu ko joxe yonent bi aleyhi salaatu ne ma min saaxibi dahabin wala fidda la yuaddi minha xaqaha mu ne amul kenn koo xam ne dafa am or or pur alxaalis aldahabu alxaalis mooy or laa wax comme lingot d'or yi wala takkaayu or yoo xam ne bu dee takkaayu or fii lañuy ñuy gisaale tamit zakatul xuli voilà ci tiroir bi ñu nekk or xaalis ci lañuy ñuy gisaale est-ce que takkaayu jigéen yi ci or xaalis loolu dañ cee wéer génne zakat wala déet même bu dee joxe woon nañ réponse bi ci biir bañ koy wax waaye fii lañuy ñëwee ci détails yi insha allahu taala ba képp ko la ne yow lu tax nga jàpp lii nga man koo wax kat man fii laa ko teg ndax lan ala bayyi na nga jullit bi war di doxe waaw waaw ala basira teg ko ci bayyina lu leer loolu jullit war a joxe kon yonent mi aleyhi salaam ne ma min saaxibi dahabin wala fidda mu ne amul kenn koo xam ne buur yàlla def na moomale na la or wala xaalis ba pare bam la defalee xéewél googu nga ban koo de waa ji du ko dépenser laa yu addi min haqqaha du ci génne àq gi nga xam ne moo nekk ci or boobu ko yàlla jox ak xaalis boobu ndax dafa am àq te àq boobu moo tax az-zakatu haqqul maal àqu alal la moo tax yonent bi alei satu salaam ne te génnewu ci àqam léegi mu wax kooku lan moo koy dal après loolu dinañ ci ñëw buñ àggee foofu kon lii day wane ne kon zahab ak fidda faratale nit ki joxe ko ndax lan te bokk bañ koo joxe bokk ne ci kabaa'ir yi waaw gis nga mbugal yu tar yi ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax comme ni ko aay bi waxee sànq alladhina yakn walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah ñi nga xam ne ñooy rënk or ak xaalis duñu ko dépenser ci yoonu yàlla hmm? bégal leen ci mbugal mu tar léegi nag bu ñu xamee ne loolu voilà léegi baax na léegi nag dañoo bëgg nga jàll ci étape numéro 2 mooy ana lan mooy nisaabu or ak lan mooy nisaabu xaalis waaw dañ naan la nisaab bi mooy ci xadis biñ la waxoon sànq te àggalewuñ ko muy muttafaqun alayhi suñu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne wa laysa fi ma duuna xamsi awaaqin sadaqa wa laysa fi ma duuna xamsati awsuqin sadaqa waaye awsuq ah moom soxlawuñ côté boobu fi ñu soxla fii mooy awaaq premier xadiis ñu tànn muttafaqun aleyhi fekk yonent bi alayhi salaam di lim sëy yi nga xam ne ci wàllu géléem hein waaye ci wàllu fidda muy xaalis ak ci wàllu li nga xamante ne mooy mbay mi ban quantité nga ciy génn ñaata nga war a am boo récolté lu toll noonu boo àggee foofu mooy sëy bi ñun nag lañu ñu soxla fii mooy xaalis bi mu ne wa laysa fii ma duuna xamsi awaaqin sadaqa yonent bi alayhi saa wassalaam ne wa laysa amul fii ma duuna xamsi awaaq lu gën a tuuti xamsi juróomi awaaq sadaqa loolu amul li nga xamante ne mooy sadaqa amu ci waxoon nañ la al uqiya mooy singulier bi awaaq mooy pluriel bi moom nag dañ naan wuqiya tamit mooy uqiya boo demee ci suñu mbokku Mauritanie fee ca Nouakchott wala ca Nouadhibou wala ca waa ci fi nga xamante ne ni mooy ca Sarsara foofale suñu mbokk Mauritanie yi ñoom da ngay dégg seen ala seen xaalis bi ugiya uqiya mais wax naa la bokkul ak lii waaw mooy lan uqiya mooy xam su awaq bii hein mooy foog nga xam benn uqiya ñaata la benn uqiya mooy arbauna dirhaman mooy al uqiya tazinu arbaina dirhaman benn uqiya benn mooy quarante dërëm waaw quarante dërëm mooy équivalent wu benn uqiya benn uqiya fii nag yonent mi alayhi salaatu salaam lan la wax lan la wax walaysa fii ma duuna xamsi awaqin sadaqa lu wute lu gën tuuti xams cinq la ci wax kon bu dee benn gaa yi yéena ma gën a nekk mathématicien règle de trois la laaj simple na bu dee benn ugiya hein benn uqiya égal quarante dërëm léegi bu ma amee cinq ñaata lay doon cinq ugiya lu may jox mu dee benn ogiya mooy quarante dërëm bu ma amee cinq ogiya kon lan la may jox quatre fois cinq muy vingt muy kon deux cents hein fii kon mooy deux cents deux voilà deux cents mooy loolu mooy nisaabu lan nisaabu al fidda sëy imposable fidda mooy lan mooy deux cents dërëm bu ma nee dërëm nag bu fi wax dërëmu senegal walla dërëmu Maroc non wax nañ la fii dërëm yi li muy tekki kon wàllu xaalis muy argent moom deux cents dërëm mooy équivalent mooy li nga xam ne ku amul lu ku amul lu toll foofu yow doo joxe zakat mooy ba pare waxaala mooy xawalaanul xawli am waaw yooyu yëpp ci fii lañ koy gise ci tiroir numéro un mooy mu am date d'anniversaire gi ba mu matee seuil imposable bi du da koy mat rek ñu ne la joxeel mais il faut mu am date d'anniversaire bu dee ci mois Chaban la wala Ramadan la Ramadan boobu mu ko matee bu ko fi Ramadan fekkaatee weeru koor bu boobaa nga ciy door a génne zakat ñaata nga ci génne dinañu ko gis kon sëy imposable al zahabu non al fiddatu mooy deux cents dirham ndax lan laysa wa laysa fii ma duuna xamsi awaaqin sadaqa waaw amul lu gën suufe cinq awaaq ndax dañ ko alwariq boo déggee ñu alwariq fa ba'thu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila al madina ah al wariq mooy al fidda rek mooy mooy al al al al al al fidda voilà xaalis moom lañ ci jublu benn la mook dërëm yooyu yëpp boo déggee al wariq mooy dërëm yi nga xam ne dañu ko frappé def ko ay pièces waaw léegi kon mooy nañ jàpp lool deux cents dirham hein deux cent dirham mooy nisaabu li nga xam ne mooy fidda nga ne loolu rek ah waa yow de sa xadiis bi muttafaqun alayhi la waa lool de moom waaw ñu ne la léegi euh, nga ne ma bon c'est bien mais euh, loolu moom ñaata lay lan mooy équivalent wam léegi ci suñu léegi hein équivalent wam léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne le seuil imposable pour argent pour xaalis pur mooy xam sa awaakin yi yonent bi alayhi salaam wax nga xam ne benn uggi ya benn aw mooy mooy con mooy mooy équivalent quarante dërëm ci loo xam ne mooy amul wuute ba ittifaq la boroom xam-xam yépp ci dëppoo ne benn benn uqiya égal quarante dirham léegi kon simple na kon comme liñ la wax cinq quatre fois cinq égale vingt nga yokk ci deux bi nga zéro bi nga am fële ci vingt bi muy deux cents léegi loolu def ko mu parlant ci ñun parce que ba léegi xamuñu ñaata la ñun ay gramme lañu xam ci wàllu xaalis ak yooyu ñaata gramme lay équivalent ñaata gramme ci ñun loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim résultat biñ ci jógee am na rek quelque wuute am na ñu ne sa équivaut à sept cents sa équivaut à gramme door d'or non gramme d'argent gramme d'argent afwan ngeen jéggal ma argent la ñuy wax or bi ñëwaguñ ci waaw maanaam lu lu ma wax 700 non 600 600 600 pas 700 am nañu ne équivalent 600 la mooy 600 à peu près environ ay 600 grammes d'or mais li ëpp li ëpp dañ ne noo cinq cent quatre vingt doptan bi dopt cinq cent quatre vingt d'argent ku am loolu ku am loolu ku am loolu ci wàllu ci ci xaalis nga denc ci lu toll noonu ba mat at kooku dañ ciy génne zakat ñaata nga ciy génne dinañu ko gis après nañu régler seuil imposable yi nisaab yi ba pare kon nisaabul fidda bu dee li nga xam ne mooy argent kon nisaabam mooy cinq cent quatre-vingt-quinze am ñu ne mais insha allah nañ jàpp cinq cent quatre cent quatre-vingt-quinze d'argent léegi ah, boo ko nga ne ma waa c'est bien waa lool moom jàpp naa ko kon loolu mooy sëy bi loolu mooy sëy bi ma ne la waaw bu ma tuddal mone bu ma tuddal euro bu ma tuddal CFA bu ma tuddal fot dalasi bu ma tuddal yeen te bu ma tuddal euh, kirsch ak leneen déedéet. baal noonu jëni yaak rial baal waxuma yooyu tegal ne le ñun or xaalis pur la wax kon képp ku yor xaalis pur nga am ci lu tollook cinq cent quatre-vingt-quinze d'argent de xaalis nga denc ko yow bi muy mat ngay ut or xaalis di dajale rek mu ngi mat weeru rajab l'an bu ko fi weeru rajab l'an 1440 fekkaate yow danga nga cee war a génne zakat ndax lan ndax mat na nisaab muy sëy imposable fekk na ko fi te date d'anniversaire am fekk na ko fi jàpp ngeen lool léegi nañu range loolu ñu dugg nag ci biir tiroir bi ginnaaw bi ñu génnee enveloppe xaalis nañu génne enveloppe argent non enveloppe or muy wurus enveloppe or noo koy lijjantee ak lan mooy nisaabam ñu ne la nisaabam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dina koy wax gis nga nisaabu fidda amul wuute mooy argent amul wuute te xadiis gis nga ni mu leere saxiixayni la ne dafa leer amul wute que ne cent la deux cent dirham équivalent cinq cent quatre-vingt-quinze ci léegi am ñu ne six xam nga ne loolu sorewul cinq kii de grammes de distance kese la mais incha allah cinq cent quatre-vingt-quinze mooy li gën a lëng léegi nisaabu léegi jox ma seen imposable xaalis non or ma xool ñu ne la seen imposable or Euh, moom dafa am wax même bu dee ne boroom xam-xam yépp mujj nañ ci am ijmaa dëppoo ci li mu doon léegi waaye au début c'était pas comme ça bari na xadiis yuy ñëw di ci wax di dëgëral di dëgëral li nga xamante ne nii mooy li boroom xam-xam yi mujj ànd ñoom ñépp yenn euh, yenn yi parce que xadiis yi ah, bu ci ne rekk xaw naa am wax waaw xam naa aw wax léegi nag kon ñëwal ma ci loolu ñu ne la am na nag xadis yoo xam ne dëgër na ci xasan na te wér na am na ci boroom xam-xam yi ñu leen wéral waaye àgguñ ci dëgër ni nisaabu fidda nisaabu or ni nga ni ci xadis yi dëgëre te kenn wutewu ci xadis yooyu bokk na ci xadis bi nga xam ne moom la al abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullah alayhi solo naka noonu al imaamu al imaam ak al imaam ibn maaja al arbaa al imaam abu daawud di al imaamu ahmad al buxaari imaam solo nee na bi imaam muhammad so daal dina koy wéral muy muhammad ibn ismaayil albuxaariyu ah rahmatullahi alayhi ala aljami te al imaam alxaafiz ibn xajar ci fatxul baari nee na xadiis bi bu xasan la muy xadiisu saydina wa amirul mu'minin raabi'u alxulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin abul xasani wal xuseyni abu turaab seydna ali ibn abi taalib asadullahi algaalib alayhi ridwaanullah mu jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ida kaanat laka mi'ata dirham wa xaala alayha alxawlu fa fiiha xamsatu daraahim wa laysa alayka shay'un ya'ni fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 'ishruna dinara fa idha kanat laka 'ishruna dinara wa hala 'alayha al-hawlu fa fiha nisfu dinar Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na mu jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne idha kanat laka mi'ata dirham mu ne yeneen bi alei salaatu salaam nee na bu dee da am deux cents dërëm mooy yi ñu doon wax sànq mooy mooy équipe deux cents dërëm mooy lan mooy cinq que benn uqiya mooy quarante dërëm cinq yi fois fois cinq quarante fois cinq muy deux cents loolu lay wax nii ne boo amee deux cents dërëm mooy loolu mooy argent xaalis pur wa xaala alayha al xawlu fa fiha xamsatu darahim yeneen bi aleyhi salaatu salaam ne at mi fekk ko fi mooy sa date anniversaire fekkaat ko fi nga am deux cents dërëm mettre ko de côté moo xam ci sa compte wala sa néeg wala foo ko denc wala koo ko dénk ngir mu dencal la ko ba mu mat lan un an ba at mi fekkaat ko fi yeneen bi aleyhi salaatu salaam ne bu boobaa xamsatu daraahim nga ciy génne waaw mooy cinq dërëm ngay génne ci deux cents dërëm hein loolu dinañ ñëw ci détail bi côté boobu accès guñ ci mooy ñaata nga ciy génne muy axdu max maxsuus dinañ ci ñëw bu ñu ñu ngi ci balee ci biir mii mais na nisaab yi leer ba pare ginnaaw bi nga xamee nisaabu al fiddati muy sëy imposable fidda muy cinq cent quatre-vingt-quinze nan nga may trouver li nga xam ne mooy nisaabu li nga xam ne mooy mbokkam mi di or lan mooy nisaabam loolu laa bëgg xam ci wàllu gramme comme ni nga ma joxe ay gramme sànq ci wàllu li nga xamante ne mooy argent ma ne la maa ngi ñëw yàkkamti njëkk eh, jaru ko mu ne walaysa alayka shay yonent bi alayhi salaatu salaam mooy wax ci xadiis biñ la wax rawaahu al imaamu ahmad wa asxaabu sunan al arbaa rahmatullah ala al jamii mu ne te yow warul ci sa kaw dara ci wàllu oor xatta yakuuna laka xatta yakuuna laka ishruuna diinaara kanta oor moom fokk nga am ci vingt dinaar waaw fële dane woon xamsatu awsuq or nag ishruuna dinaara mooy xaalis lan la waxoon mi'ata dirham deux cents dirham ku ko am ci or bu pur non xaalis bu pur kooku da ciy joxe kooku sëy imposable am bokk ci suñu jamono yii mooy cinq cent quatre-vingt-quatorze cinq grammes ku ko am yow dangaa war a génne zakat kanta or mu ne ishruna mooy dinaar waaw mu ne ku am vingt dinaar wa xaala alayha xawlu date d'anniversaire am nga denc ko ba at mi ba weer wa fekkaat ko fa weer wa mu ko mate woon bu boobaa nisfu diinaar xaaju diinaar ngay joxe yii yépp dinañ dugg ci terme yooyu mooy lan ak lan lay joxe léegi kon fii lan la wax nee na nisaabu al zahab muy or mooy ashruna diinaara te loolu wax naa la ijmaa la ginnaaw bi nga xam ne amoon na yenn wuute hein ijmaa la yenn wuute yu ndaw moom lañ ci nettali jële ko ci ku mel ni al imaamu alxasan ibn yasaar al basriyu rahmatullah alayhi moom mu wuute ak waxuwaa jumhuur nii waaye waxuwaa jumhuur finalement amatul keneen ku wax leneen waaw parce que al imaam alxasanul basri dañu jële ci moom mu ne nisaab say imposable li nga xam ne mooy xaalis non or or mooy arbauna dinaara 40 waaye soloo nañ ci moom lu mel ni tamit li nga xam ne mooy li waa jumhur wax mooy ne noonon dinaar mooy nisaabu li nga xam ne mooy az-zahabu di li nga xam ne mooy or léegi am na yeneen xadiis yoo xam ne day gën a jàppale lii xaw nañoo bari nag euh, comme xadiisu al imaam Ibn Maaja naka noonu al imaam ad na ko muy xadiis boo xam ne ñu ngi ko jële ci Mawlaana Ibn Umar radiyallahu taala anhuma ak naka noonu Sayyidatu Aïsha radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam kaana ya'xudu min kulli ishriina diinaaran nisfa dinaar ñoom ñaar ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam da doon jël ci vingt dinaar yu ne xaaju dinaar la ci doon jël moo doon zakat mooy li ñuy jël ci ku am ashri din kii ishrina vingt dinaar kon ñu xamee ci loolu mooy sëy bi am na yeneeni xadiis yoo xam ne yu Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laysa fi aqalla min ishrina mithqaalan min aldahabi wala fi aqalla ah, fi aqalli min miatay dinaar min miatay dirham sadaqa mu ne nekkul yonent bi alayhi salaatu salaam muy Amr ibn Shu'ayb gisoon nañ ko Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi gisoon nañ càllale boobu waxoon nañ li ci jëmoon ah Amr di doomi Shu'ayb Shu'ayb di doomi an abiihi Muhammad an jaddihi mu jële ci maamam maamam mooy abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anil jami' mu jële ci yonente mi alayhi mu ne amul ci lu gën a néew ishrina vingt mooy ci mooy même mooy or bi rek ci zahab ci xaalis loolu amul lan amul kooku amul benn sarax benn zakat bu muy joxe wala fi aqalli ki gine ki nga xam ne li mu yor matul deux cent dirham tamit ci wàllu xaalis kooku amul lu muy joxe ci gàttal am na yeneeni xadiis yuy gën a dëgëral lool léegi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër këne kon sëyu li nga xam ne mooy sëyu imposable or mooy vingt dinar nga ne ma très bien vingt dinar léegi sauf que man vingt dinaar sawaay man xaw ma ñaata la sànq wax nga ma côté xaalis bi ba génneel ma li nga xam ne mooy cinq cent quatre-vingt-quinze loolu jàpp naa ko ku am lu toll noonu ba mu mat ba at mi fekkaat ko fi kooku mooy génne zakat li muy génne nee nga di ci ñëw ma ne ko waaw waaw ma ne la waaw si si si waaw léegi nag dama laa bëgg nag nga wax ma Eh, fii nii ci wàllu li nga xamante ne nii mooy or ana naka la waaw dañ naan la diinaar boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne vingt diinaar mooy vingt misqaal vingt misqaal mooy lan ci gramme yi mooy quatre vingt gram grammes d'or quatre-vingt-cinq grammes d'or cinq grammes hein kon loolu la mooy quatre-vingt-cinq grammes ci wàllu or ku ko am lu ma dencee lu toll ni quatre vingt denc ko ci jumaadal uula hein weeru jumaadal uula mayor ko 1439 ba jumaadal uula 1440 fekk fi ma yor 85 grammes d'or yi neef yi ba léegi moo xam moom kese la wala dafa yokk mooy waxuñu la bu wàccee bu wàccee yonent ma lay saar saar wax na la léegi ne lu gën a néew loolu ko am lu gën a néew loolu laysa fii ma duuna ah, ah, li nga xam ne mooy ishrina mithqalan min adh-dhahabi sadaqa ku am lu gën a néew loolu moom taxul ñuy wax kook du joxe zakat mooy boo boo ko fi yoree jumaadal uulaa ba jumaadal uulaa fekkat ko fi bu boobaa yow danga ciy génne zakat voilà kon léegi ñaari nisaab yaa goog mooy quatre-vingt-cinq grammes d'or léegi jàppal kon ku am argent pur moo xam takkaay yi buñ ciy ñëw waxoon nañ la takkaay xaram waxoon nañ la ko ku fi yor góor comme góor xam nga góor dafa xaram muy muy muy takk ay or ak ay xaalis mais dafa xaraam nit ki am ay bool yoo xam ne ci ndab ndab yoo xam ne ay récipients yoo xam ne ci xaalis la ak or loolu waxoon nañ la ko yonent bi alei saatu salaam moo wax ci xadiis ñoom yaay ummu salamaak ñoom Seydina Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu alladhi ya'kulu ah fi aaniyati adh-dhahabi wal-fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam ak laa tashrabu ci xadiisu seydina xudayfa laa tashrabu fi aaniyati dahabi wal fidda laa ta laa tashrabu fi aaniyati dahabi wal fidda wala taakulu fi sihaabiha fa innaha lahum fi wa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-aaxira yonent bi alayhi salaatu salaam nee bu kenn ci yéen lekk ci aaniyatu ndabal oor ak xaalis bu leen ci naan te leen ci lekk waaw loolu yonent bi alayhi salaatu salaam da xaraamal de laa tashraboo bu leen naan fii aaniyati dahab ci ndabal oor wal fidda ak xaalis wala takkulu ta bu leen lekk fi sihaafiha ci ndab yi ci récipients yi bool bu ñu la defal mu am xaalis nekk boolu xaalis ak or dafa xaraam ndax fa innaha dëgg-dëgg lahum ñeel na leen ñoom yéeféer yi fi dunya fii ci àddina walakum te ñeel na leen yéen jullit ñi fil aaxira ca alaaxira muy xadiisu seydina Xudayfa ibn al-Yamaan muttafaqun alayhi xadiis yaay umu salama bi parey la alladi yashrabu fi inaa il fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannamu naara jahannama ki nga xam ne mooy naan ci récipient ci ndabal xaalis li mu dëgg dëgg mu ngi bux buxi ci biiram li nga xam ne mooy safara jahannama di gurguree ko bux buxi kon mooy ku fi yor yooyu di ko décorer sa kër yooyu yooyu moom zakat da cee war par force léegi nag dañu mooy kooku moom da ci génne zakat bu matee nisaab bi day génne zakat tey ak yoram ko sax dafa xaram di ci di ci utiliser noonu léegi kon quatre-vingt-cinq grammes d'or ku ko am loolu bu matee xawalaanul xawli da nga ciy génne zakat léegi kon nag kon leer na ah cinq cent quatre-vingt-quinze d'argent ku ko yor lu toll noonu ba mat weer loolu ngay joxe waaye képp koo xam ne yor nga loo xamante ne nii mooy quatre-vingt-cinq grammes ci wàllu or moom di nga joxe li nga xam ne mooy zakat bu dee ah at ni daal dina koy fekk léegi ana ñaata ginnaaw bi ñu xamee lii nga ne ma très bien léegi sëy bi moom xam naa ko takk naa ko cinq cent quatre ci wàllu xaalis argent quatre-vingt-cinq ci wàllu or baax na jàpp naa ko alhamdulilah avance avance baax na ma ne la waaw kay très bien léegi on avance léegi ah mooy ñaata laaj bi ci tegu mooy ginnaaw bi ko waa ji amee ah <laughs> eh, ñaata la ciy génne ah ñaata la ciy génne dañ naan la gis nga xadis bi ñu gisoon sànq yonent ma lay saat saam wax na ku nekk li mu ciy génne nee na boo amee miata dirham deux cent dërëm mooy kon man nga ne boo amee cinq cent quatre-vingt-quinze grammes d'or waxaala alayal xaw non argent argent lu tax ma naan or boobu ba argent waxaala alayal xawul at mi ñëw fekkaat ko fa yow xam si daraahim nga ciy génne mooy cinq dërëm hein cinq dërëm nga ciy génne ah ba pare mu ne bu dee dinaar la kooku nisfu diinaar lay génne léegi loolu mooy équivalent wu lan nii nii ngay wax nii mooy lan saa yi hey lii ngay wax mooy lan dañ naan la loolu moom la wax loolu muy wax noonu mooy rubu'ul ushri boroom xam-xam yépp dëppoo nañu que ne li ñuy génne ci ñaar yi moo xam zahab ah moo xam or la walla xaalis la ku ko am li ngay génne zakat mooy rubu'ul ushri rubu'ul ushri mooy lan mooy deux virgule cinq sur cent waaw mooy téeméer bu nekk deux virgule cinq laa ciy génne ñaar ak genn wàll kon bu ma ko defee mil mooy walla nga ne mille yu nekk vingt cinq laa ciy génne loolu mooy rubul ushri bi nga xam ne loolu boroom xam-xam yépp ci dëppoo te xadiis ñoo ko wax comme ni ñu ko gisee léegi ah fa ida balagat mi'atayni fa fiiha xamsatu darahim ah kon lii mooy li nga xam ne moom la ci nit kiy génne mooy boo amee xaalis ah boo xam ne cinq cent quatre vingt la gramme ci wàllu xaalis liñ ciy génne mooy téeméer bu nekk téeméer bu nekk ma génne ci deux virgule cinq lool mooy zakaatam naka noonu ci wàllu or léegi nan laay def quatre-vingt-cinq grammes yi loolu nu ma koy defe nan laa koy defee dañ naan da wàcc ci marché bi ah wow laa but da wàcc ci marché bi moom kay fokk nga def descente moom <laughs> pas descente nag de bon nañ te retirer parce que descente moom mooy avec force ak nappaateeg bañ a doxal mbir yi ci yoon <laughs> mooy lan. mooy lan mooy bu ma amee cinq cent quatre-vingt-quinze grammes d'argent ma bëgg a xam mooy bu dee or or or pur simple na hein mooy po simple na damay jël génn ci équivalent wu deux virgule cinq ci cent yu ne léegi buñ ñëwee ci wàllu suñu monnaie locale yi dinañu gën a dugg ci détail bi dinañu gën a dugg ci détail bi léegi euh, suñu waxtu jot na ah trois minutes ñu dese ah ñetti minutes moo ñu dese léegi kon euh, dañuy annoncer li ñuy def bii di ñëw insha allah ah dañuy annoncer li nga xamante ne nii moom la ñuy def bii di ñëw insha mooy ginnaaw bi ñu xamee yi mooy am na benn laaj te lool tee teeñu ko nañ ko wax rek après bu ko defee bii di ñëw ñu dugg ci monnaie locale yi suñu monnaie ñoom euro gi ñoom dollar ak yooyu ah, ne mooy mais bu ma yoree bu imaginer ma yor cinq cent grammes argent hein ah? après ma am kon jàpp nga cinq cent grammes d'argent wala ma am nañ jël cinq cent quarante xam nga cinq cent ba pare ma yor ci or quatre-vingts grammes d'or ba at mi ñëwaat matul bu dee damaa jël fidda bi argent bi kese mooy matul moom matul moom parce que cinq cent quatre-vingt-quinze grammes d'argent mooy nisaab bi matu ko mais man denc naa or boo xam ne cinq cent trente grammes la ba pare ci argent ma denc ci or loo xam ne bu ma ko plusoon ci cinq cent trente yi mu jox ma cinq cent quatre mooy est-ce que bu boobaa dañ ma naan hé léegi dangay boole or xaalis bi ngir génne seen zakat waaw loolu dañ naan la boroom xam-xam yi dañ ci am ñaari wax wax bu njëkk bi dane sii danga leen di boole kay danga leen di boole ngir nga mat ngir mu mat benn bi ngir mu mat nisaab nga dóor cee génne zakat te loolu moom la ku mel ni xanafiya yi daal di wax ak maalikiya yi raxmatullaahi alal jamii riwaaya la nag buñ jële ci al imaamu ahmad ibn hanbal te moom la ku mel ni al imaam sufyaan ibn said al thawriyu ak al imaam al awzaa'iyu raxmatullaahi alayhim lii lañ wax muy waa jumhuur mooy ne sii dañuy jël lenn li or yi boole ko xaalis bi ngir mu mat zakat comme que nisaab bi at anniversaire bi jot na mais matul mais yor nga yor nga ca côté xaalis mais yor nga ci côté or loo xam ne boo ko boo ko ci boolee mu mat waaw ndax dañ ne ñoom ñaar ñoo bokk sama niya lañ fiy dox rek mooy valeur fiduciaire kon mën nañ leen a boole bu dee benn bi daa nara euh, bu ci nekk ci ñoom ñaar boo leen boo leen séparé du ñu mat nisaab te date d'anniversaire bi ñëw na da nga leen di boole beneen bi mu ne mukk beneen wax bi ne kenn du leen boole waaw te loolu nag mooy mazhabu shafi'iyya yey te mooy beneen riwaay biñ jële ci al imaamu ahmad ibn hanbal te loolu mooy mazhabu al imaam ibn hazm zahiri yi rahmatullah al jami' ñoom dañ na déedéet fii nii duñu nangu loolu parce que lii nii yonent bi aleyhi salaatu salaam daf leen a séparé laysa fii ma duuna xamsi awaaqin sadaqa nee na daal lu matul cinq ugiya ci wàllu xaalis kenn warul ci kooku muy joxe zakat kon nag du fi nekk naan ay nañu boole lee yonent bi aleyhi salaatu salaam xamul woon ne lool mën naa ne ah nit koo xam ne am na ci argent lii am na ci or lii mais matul mais dafa wax bu ci nekk ne bu ci matul kenn du ci joxe zakat ñun ci loolu lañuy ne waaw waaw kenn nag du fi woote naan diw mii nañ ko teg ci loo xam ne sharia tegu ko waaw que ñoo bokk valeur nekk valeur fiduciaire rek loolu duñu ko nangu waaw loolu la kon ndax boo leen boolee même boo nee boole nga leen boo leen boolee matuñu boo leen boolee mooy yow dahab dafa am mbiru boppam or dafa am nisaabu boppam xaalis am nisaabu boppam même boo leen boolee mais loolu mënuñoo ànd ndax dangaa joxe zakat ci loo xam ne benn ci ñoom ñaar matul nisaabam waaw waaw kon loolu daal la ñuy wax ci gàttal léegi mooy lii nag mooy or pur mooy or pur de or pur mais insha allah euh, wax bii di wax bu mujj bi nag dafay nekk loo xam ne wallahu taala alam mooy li nga xam ne moo gën a dëgër daal ci li ñu gis parce que même bu dee ne ñee lahum waj waaye daal laysa fi ma duuna xamsi awaaqin min al ibili sada min <coughs> am na ci beneen min al wariqi laysa fi ma duuna xamsi awaaqin min al wariqi sadaq ak tamit lële nit ki amul ci moom laysa alayka shay'un ah hatta yakuna laka ishruna dinar yooyu daal mooy dara warula ji daal loolu insha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a en tout cas xolewook texte yi wallahu taala alam kon nag ci jataay bii di ñëw ginnaaw bi ñu amee c'est imposable or c'est imposable xaalis